fi lbab alsabici cashar bacda almiatayn baabu wujubi sawmi ramadana wa bayaani fadli alsiyaami wa ma yataallaqu bih kon walillahi alhamdu walminna ñu ñëwaat ba léegi ci kitaabu alfadaa'il min riyaadi saalihiin ñu ngi ba léegi ci téere bi nga xam ne mooy wax ci ngëneel yi ci riyaad bi ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent seize mu noon baabu ta'kiidi wujuubi zakaat wa bayaani fadliha wa ma yataallaqu biha bi doon wax insistance ngëneelu l'insistance ci waruk joxe zakat waaye di leeral ay ngëneelam ak li nga xam ne moo lëkkaloo ci moom xadis bi nga xam ne moom lañ ci mujjoon a gis mooy xadis bu gudd bu sayyidina wa mawlana abu hurayra dawsiyu alxafidu radiyallahu anhu muy mille deux cent quatorze ñu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min saahibi dahabin wala fidda la yu'addi minha haqqaha bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre boobu muy bu ama am solo euh, taxawoon nañu ci muy lu ama am solo loo xamante ne di wane ne daal farata yi zakat bokk na ci ki nga xam ne dangay ngay bañ di ko joxe la lay gete bu yowmal qiyaamee la lay dal yonent bi alayhi salaatu wax nañu ko waaye gis ne ñun nañu ci jiitu woon képp koo xamante ne tënku ci ndigalul islam yi yem ci ne man daal yi ma yàlla war kese laay def kooku amul dara les koy jame ndax ko ko waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam dane aflaha in sadaq aflaha kii de texe na in sadaq ndeem wax na dëgg keneen ki mu ne man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljannati falyanzur ila hadha képp koo xamante ni moom dégg na bëgg na daal di gis koo xamante ne nii nitu aljana la góoru aljana la na xool kii di dem te jël muy kaw kaw boobee engagement ne yi ko yàlla farataal ci lay nekk du ci yokk du ci wàññi loolu waxoon nañ la li imaamul Qurtubi waxoon ñuy gis hadis ba ko ji mooy hadisu Seydina Mawlana Abu Hurayra 1212 bi que loolu même bu dee ñoom ñu ngi koy wax loolu jàpp ne loolu mooy li lëng que ne koo xam ne ci yooyu kefe nga yem nekkoo ci naafile yi yow kooku am na daal lees lay jame eh, loolu ñu ne woon loolu ci gàttal dara dem loolu gisuñu ne moo dëgër te waxoon nañ la imaamu Nawawi imaamu Nawawi lu mel noonu lay wax te waxoon nañ la ko ginnaaw bi mu waxee dañ ne woon bala ñu tii tey nañ indi moom li mu wax ñëwoon nañ bañ koy wax keroog bi ñuy def chara bi waaye ñu bàyyi ko bi muy chara xadiisu Seydina Talha ibn Ubaydillah yaa ngi koy fàttale ko Fakriciya Faye mooy mille deux cent sept bi te moo bu xadiis Seydina Abu Hurayra boobu ñu la wax mille deux cent douze ñëw niroo li ñuy wax mooy waa yi ñëw rek kaw kaw ba ñëw min ahli najdin jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ajli min ahli najdin sa'iru ra'si nasma'u dawiya sawda bi nga xam ne ci lay sara xadis boobu imam Nawawi ci al-Minhaj mu ne wa amma an-nawafil kanta naafile yi parce que boroom xam-xam dañ ne waa li tax yu leen saa salaam waxu ko naafile yi wax ko farata yi kese mu ne fa qiila am nañu wax yahtamilu anna hada kaana qabla shar'iha kene mën naa yenu kene li tax yonent saa salaam waxu ko ko woon mooy loolu c'était laata ñuy farataal ñuy yoonal bokk ñuy yoonal ndax naafile yi duñu farata ñuy yoonal naafile yi waaye xam nga ne loolu dëgër defu ko waaw loolu moom mooy li nga xam ne dëgër defu ko du tout moom naafile yi bi yonent saa salaam ci boppam waxoon nañ la eh, eh, julli guddi ndax farata la ci moom nit ñi ne njàlbéen bi farata woon après dañ koo teggi bi julli juróom te julli juróom Makka lañ ko farataale waaw. kon loolu moom mooy li nga xam ne dëgërul te ne boobu mooy kon naafile dañ ko yoonalul woon wa qiila te boobu borom bi dane inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay layli wa nisfahu wa min alladhina na ne yow yaa ngi taxaw te suratul ah, di jóg di ko jullil yow bàyyi bu wax wax wax mu ne wa ta'ifatun ak mbooloo min alladhina ma'ak même bu dee ñi nekk ne woon bu njëkk ba dafa ne woon farata après bi julli juróom ñëwee loolu kenn waxatu leen bu ngeen ko defee dafay da ngeen da ngeen yéen yoneen saa salaam kese ci taw ñu ne moom daa mujj nekk daa continuer nekk farata ci moom euh, julli guddi euh, waxuñ xeet di kenn du ko def non kon loolu wax ji moom dëgërul waqiila mu ne am na ñeneen ñu ne yahtamilu annahu araada la azidu fi la azidu fi lfard bi taxyiri sifatihi ka annahu yaqul la usalli zuhra xamsan wa hada ta'wilun da'if imaamu Nawawi mu ne am na ñeneen ñu ne wax ji day yenu ne kaw kaw bi li tax mu ne man du yokk du wàññi yeneen saa am dëggal ko ci lool ne aflaha in sadaq kii de texe na bu dëggalee <laughs> léegi mu ne am na ñoo xam ne dañ ne non li mu li mu ci yenu mooy du yokk ci farata yi ci di soppi ni ñu mel comme nga war a julli ñeenti rakka comme tisbaar nga ñëw di ci yokk juróomeel mu ne lii moom lu lii moom lii moom gënd la lii taawil la boo xam ne l'interprétation bu woyofa ngi waaye lii dëgërul dara mun ne wa yaxtamilu yenu na beneen bi annahu araada annahu la a naafila ma annahu la yaxillu bi shay'in min al-faraa'id wa hada muflihun bila shakk te mooy li muy yenu mooy wax ji sax loolu la zahir bi loolu la waa ji di wax kene moom du julli benn naafila la du julli waaye nag farata yi mu engagé wu du ci fell dara waaw mu ne kii moom ki def lii imaam Nawawi kii moom muflihun bila shakk kii kuy texe la bila shakk ci lu amut sikki sàkka moo taxoon ma ne la dugg àjjana moom de toute façon simple la tënkul ci waaw soxla fu nekk nga dugg fa ak yu mel noonu ngir dugg àjjana xamal yii la yoneen saa wax nga tënk ci sa bopp jeex na booy dee di dugg àjjana voilà mu ne wa in kaanat imaamu Nawawi nag suuf nag lim ci teg moo moo yéeme wa in même Qurtubi du gisoon nga moom li mu waxoon voilà ginnaaw bi mu waxee ne waa lii moom mooy euh, moom def na li ko war waaw ku def farata yi moom def nga li ko war waaye ca gannaaw mu ñëw ne waraa waaye <laughs> imaamu Nawawi déggul rahmatullah mu ne wa kaanat muwaazabatuhu ala tarki sunani mazmuuma wa biha ash-shahaada illaa annahu bi aasin bal huwa muflihun naaj wallaahu mu ne waaye nag même bu dee ne ki tënku ci farata yi du ci fell dara te du naafila dara kooku moom nekk na koo xam ne ci lu amul benn sikki sàkkaku texe la wa in kaana même bu dee ne nekk na muwaazabatuhu ak xam nag continue maa la tarki sunani ci bàyyi sunna yi nag ah, di julli farata kese bàyyi sunna yi ma loolu lu ñu ŋàññale lii lañ la ne dara lañ ci ŋàññul waaw loolu dara lañ ci ŋàññul wa tart wa turaddu biha shahada lii laa doon wax ne moom bokk naan de lii dañ ciy delloo seede waajal nan lañ ko ciy delloo loolu dëgërul illa annahu sauf que même bu nee ne li mu nekk dëkki ko di bañ a def benn sunna ci julli euh, di yem ci faratay kese lu ñu ŋàññi la lool kenn ŋàññi ko parce que ne saa saam du saxal nit ci lu ñu ŋàññi loolu waxoon nañ la ko waaw te te la imaam al al al Qurtubi doon laye naan parce que lool lu ñu ŋàññi la parce que yeneen saa salaam moo ne woo man man raxibaan sunnati falaysa minni loolu daa bokkul ak lii non loolu moom beneen biir la voilà parce que ñooñu mooy ni yonent balay saa saa am doon dundee mooy ñooñu raxtu boobu te gisoon nañ ko ci Riyad bi ñëwoon ci kër yonent balay saa saa am fekkuñu ko fa ñu laaj soxnaam yi nan lay dundee ci këram nan lay jaamoo yàlla ñu wax ko mel ni dañ koo xeet waaw. kenn ki ne man moom dootuma dencati benn soxna damay fase léegi nag daal di eh, di jaamu yàlla kese keneen ki ne moom man damay woor dootuma dog ba faw keneen ki ne guddi guddi gi yëpp damay julli rek dootuma nelaw yeneen saa sam ñëw ñu wax ko mu mer taxaw ci minbar bi ne fa maa baalu aqwaamin lan mooy ndayu ay nit di wax lii wëg lii wëg lii wëg waaw maa leen gën a ragal yàlla ana a'lamukum billah wa akhshaakum la maa leen gën a xam yàlla maa leen ko gën a ragal te li ngeen wax nii yëpp dama koy def waaw damay woor damay dog wa arqud wa wa ana wa wa wa aqumu wa arqud damay nelaw damay damay damay damay tëdd damay julli waaye damay nelaw wa atazawwaju nisaata damay denc ci soxna yi faman raghiba an sunnati képp koo xam ne sama sunna moom neexu la da nga koo jënd leneen fa laysa minni bokkoo ci man waaw loolu lépp la tuddee sunnaam waaw mais dañ ne ne waajooju est ce que moom dane mbir bi da koo bëggul est ce que par exemple kaw kaw bi naafile yi moom da da da da day wane ne bëggu ko non da rek lii day yem loolu lañ doon wax ne kanta ki ñëw di doyadal kanta lim doon wax naan ku ko bàyyi taxawu na loolu dafa leer kan mooy doyadal mbir yeneen saa saa ba pare nekk ci ci naan al fisq kooku bi waxoon nañ le dépassé le fisq bi ñu xam kese kooku fisku kéefër lay dugg waaw teg coorte gu ko yóbbu ci kéefër ba naaw ba mu xamee ne saa saa lii la ne woon ba pare mu koy saboote loolu taxul ñuy wax voilà moo tax loolu moom lay sa bitëgër Imaam An-Nawawi rahimahullah ne kooku dañuy delloo non seulement nekk bu saxee ci loolu lu ñu ŋàññ la te dañ ci delloo shahaadaam ak seedeem sauf que illaa annahu laysa bi aas waaye nag ah du ku mooy yàlla nag mooyul yàlla ah bal li am ba des muflihun ma ne ku texe la naajin ko te kuy ku rëcc la dañ naan la muflihun naajin kooku kenn du delloo shahaadaam waaw waaw <laughs> loolu ki nga xam ne dafa muflih ba naaj yonent saa salaam seedeel ko ne kii aflaha in sadaq kooku ma ne manu la nekk koo xam ne seedeem amul poids kooku kay la seedeem am poids dëgg la keneen kee ko ëppale parce que mu ngi tegu ci li yoneen saa sam ne woon di ci boolee naafi la lii lañ koo bëggoon a yokk waaye loolu lépp c'est pour rek ñëwaan ne loolu moom mooy wax ji nga xamante ne nii laysa bi dëgër du tout voilà loolu moom mooy li nga xam ne dëgër defu ko waaw que loolu voilà ku yem ci yee rek lii dala ci daraa la ci fekkul waaw dara yow li la waroon bi Hmm? inna allaha farada faraida ah moom kataba faraida wala book moom moo farada moom moo farataal ay faraida yoo xamante ne nii bëgg ngeen doxe ko doxe leen ko mais waa ji ñëw tënku ci lool ngeen ne aywa léegi tënku na ci mais comme que boolewul doolewul ab surplus loo xam ne naafila la bu ko deful loolu day day da koy day am lu muy jam coom jamul ci moom dara wallahu taala alam léegi nag buñ paree foofu ñu ñëw war a ubbi kon suñu bunt bu bees bii ci chapitre bu bees bi di chapitre deux cent dix-sept al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu tudde ko baabu buntu wujubi sawmi ramadan ñaa téeméer ah, chapitre buntu garab ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum baabu buntu wujubi farataalu ko eh, téeméer ak fukk ak juróom-ñaar wujubi waru sawmi ramadan woor weeru koor waaw lii nga xamante ne ñaari bis ci des waaw ñaari bis moo ci des mu jeex insha allahu taala hmm? way waaw nu ma ko xame <laughs> waaw xam nga borom bi dañoo may ay mbir yoo xam ne eh, eh, ci wàllu ay technologie yu bees yoo xam ne nit ñi man nañ cee xam kañ la weer wi doxu weer bi yëpp dañ koy mën a situer manazil wàccuwaayu weer bi wal qamara qaddarnaahu manazila hatta aada kal urjun al qadim boobu borom bi wax suuratu yaasiin borom bi tabaaraka wa daf ñoo may ni ni ni ñu njëkk ñi manoon xamoon nañu ko mais ñoom ci observation lañ ko léegi ñun dañoo may euh, dañ doon topp ñun lu gën a pousser loolu waaw. ba xam weer bi man naa feeñam manula feeñ dañ koy xam waaw <laughs> waaw te comme que koor gi tay la àjjuma hmm? euh, ci ñu commencé woon le premier mars ñoom tay la seen vingt huit vendredi vingt huit mars day nekk seen vingt huitième jour samedi di vingt neuf mais samedi boobu ñu commencé woon nag le deux ñoom tey vingt sept jours lañ am sauf que wax ji wax ji mooy samedi weer wi manula feeñ fi mu mën a feeñ mooy ca euh, waaja nu mu tuddati euh, Washington l'état de Washington <laughs> nga moom waaj sa yow ma ne la États-Unis ca cat ba cat catu États-Unis foo fële foo fële waaw extrême fooy cooy ca foo fële la mën a fee waaw foo fee moom mën na fee waaw loolu nag euh, xam nga ne euh, muy euh, océan Pacifique hmm? Amérique du Nord ak océan Pacifique Nord foofu kese la mën a fee kanta moom li ko li li tàmbalee ñun continent africain ba ci Brésil Afrique dem ba proche et Moyen-Orient ba Japon ñooñu ñëpp ba ba ba kii bokk ay Indonésie ñooñu ñëpp ba Chine gi yëpp boobu foofu weer manu faa feeñ suba samedi c'est impossible voilà c'est impossible alors que bu dee dimanche ñoom ñëpp mën nañ ko gis ñi ñu la fi tuddal ñii ñëpp na ñooñu moom weer wi nekk fa parce que mbir mi yëpp mbirum leen la mooy non seulement du ay télescope de même boo yoree télescope doo gis tous ndax weer wi du fa ne waaw moo tax affaire yii nii. Euh, dafa nekk loo xam ne euh, détecteur de mensonge la waaw <laughs> détecteur de mensonge la day wane képp koo xamante ni nii nee nga gis naa weer ñaari mbir a mën a am soit sawaay dañ naan dafa juum manula ñàkk walla day nar amul beneen possibilité bu mën a nekk waaw parce que affaire yi en amul amul ay ay ay ay ay bon sawaay waay lu tax nga wax lool c'est possible affaire bi c'est comme la météo dañ naan la c'est pas comme la météo ah bàyyi li ngay wax nga naan la boo xamul doo laaj c'est pas comme la météo gis nga lii nii moom un plus un égale deux ñoo yem c'est des mathématiques yu leer nañ affaire bi nii lay demee waaw noonu la ko borom bi boo ko defee noonu waaw bis boo ma ne un plus un nekkatul deux bu boobaa waaw ma ne la lee mën naa nekk te loolu amul du non ay maa lii du ma doxagu weer wi lu ñu natt la lu ñu mën a xam la te tamit foo xamante ne ni fa muy féete est-ce que na koo jote wala manu koo jote loolu lépp dañ ko ciy boole fi télescope mën a génn dañ la koy waxaale ne la am na foo xam ne boo fa nekkee foofu mën nga koo gis ak télescope am yoo xam ne mënoo ko gis ak télescope comme yooyu bu fi kenn jàpp na yooyu affaire météo la ñi ko ñenn ñi di waxe bëgg a gëmloo noonu du météo lii wa gën a météo foofu xaaj voilà waaw kon loolu il faut que ça soit clair détecteur de mensonge la nag waaw mooy képp koo xamante ne nii daal bokk na ci li ñuy xamee ndax niw boroom dëgg laam dëggul léegi moom daa simple <laughs> toogal rek di déglu gaa yi <laughs> waaw waaw fu nekk fël voilà on a fële ci euh, wax ay gox ci sans preuve tout le temps mais yii day wane ne sawaay benn ñaari hypothèse yi ma la wax bu mënu cee génn soit daa gis lu niroog weer mu jàpp ne weer la wala mu nekk koo xam ne narkat la amul troisième possibilité voilà amut wal iyaadu billah kon way noonu lañ ko xamee boo ci bëggee lu dina leer euh, hors antenne insha allah <laughs> ngir ñu mën a avancer suñu <laughs> riyaat bi léegi kon buntu bi baabu buntu wujubi sawmi ramadan waru weer woor weeru koor waaw fii nag da lay wax war gi mais waxu la nan la ñuy wooreek sarti koor ak yooy taxu cee dugg comme zakat bi ñu génne ah nan lañ ko doon joxeek lan mooy sarti yeeg nanga lool doxu ko woon jóg nan lañ koy jox lool taxu ko woon a jóg fii itam c'est pareil dalay wan ne liy wane ci alquran ak sunna yonent bi alayhi lii liy wane ne ah woor weeru koor def farata la alhamdulillah première mbir deuxième wa bayaani fadl as-siyaam man imaamu Nawawi ma indi lii ba léegi buntu bi samp ko ngir wan la leeral la ngëneelu woor koor ngëneelu koor as-siyaam mooy koor wa maa yata'allaqu bihi ak li lëkkaaloog moom comme ni mu bindoon buntu zakaat bi noonu la ko tudde woon ah takiidu baabu ta'kiid wujuubi zakaat wa bayaani fadlihaa wa maa fadli siyaam wa bayaani fadli siyaam wa maa yata'allaqu bihaa voilà kon loolu la kon bu ñu xaar dan la ñuy woore eh, ba fan ak fan ak nangam ak nangam loolu eh, taxu koo jóg hmm? ak tamit voilà man bu ma doon eh, woor dem ba biir lekk te tayuma ko nu may def loolu xam nga traité nañ ko fi traité nañ ko fi voilà. <laughs> yooyu yëpp traité nañ ko ci Riyad bi waaye loolu taxu koo jóg fii wallahu taala alam léegi al imam al hafiz an-Nawawi léegi nag ginnaaw ñu tuddee buntu mi mu commencé dellu la mu waxoon ca mbambastal ma yaa ngi koy fàttaleku ba nga xamante ne ci la ne day ubbee bunt yi wa usaddiru al abwaaba min al qur'aan al aziz bi ayatin karimaat damay ubbee sama bunt yi may tudde sama ci sama téere bi lenn aslëf ci koy jële ci alquran bu tedd gi ci aay yoo xam ne yu màgg la te tedd hmm? léegi nag mu dellu ci loolu doo rëndi xadiis